abu zakariya yahya ibnu sharafin nawawi dimashqi shaafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi non fi fi fi baabi salaasin ba'da al-mi'a baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha wallah waan abi saciidin alxudriy radiya allahu taala anhu annahu samica annabiya salla allahu alayhi wasallama yaquul idaa ra'aa axadukum ru'yaa yuxibbuhaa fa innamaa hiya min allahi taala falyaxmadi allaha calayha walyaxaddis biha wa fii riwaaya falaa yuhaddis bihaa illaa man yuhib wa idaa ra'aa gayra daalika mimmaa yakrahu fa innamaa hiya mina shaytaan falyasta'iz min sharrihaa wa laa yadkurhaa li ahad fa innahaa laa tadurruhu muttafaqun alayhi qaala al-imaamul haafidu Abu Zakariyaa Yahyaa ibnu Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu bi ñu indil ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn ci garab gi ñu nekk di bunt bi nga xam ne moom lañ nekk muy bunt bi nga xamante ne nii mooy wax ci wàllu gént ak li nga xam ne baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha buntu bi nga xam ne mooy wax gént ak li nga xam ne moo lëkkaale ak gént ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañu pare woon nañu xadiis bi nga xam ne waxoon nañ la ginnaaw ci bunt bi xadiis bi ñu jëkkoon a gis mu doon huit cent trente-neuf xadiis huit cent quarante bi moo ci gënoon a gudd mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ra'aani fil manaami fasayaraani fil yaqaza laa yatamassalu shaytaanu bi muttafaqun alayhi am na riwaaya yoo xam ne yu riyaadu saalihiin bi yoo xamante ne nii eh, eh, version imaam muslim bi indi lañ indi foofu dañ ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ra'aani fil manaam fasayaraani fil yaqaza aw ka'annamaa ra'aani fil yaqaza laa yatamassalu shaytaanu bi muttafaqun alayhi voilà am na ci yoo xam ne noonu lañu ko indee am na yoo xam ne laa yatakawwanu saytaane manul amul possibilité di jël di jéem a nekk ci sama suura walla di jéem a mel ni man yonent bi sallallahu alayhi wa sallama léegi nag ginnaaw loolu nag tey ñu jël xadis bi muy xadis huit cent quarante et un mu ne wa an abi Sa'id léegi nag à partir de xadis bi da wax tegginu waaw léegi liñ gisee ci jataay yi ñu génn xadis bu njëkk bi mooy ñett yi ñu jóge yëpp Seydina Abu Hurayra la bii lañuy ñuy door a gis beneen saxaaba bu njëkk bi ay mbégte la woon lam yabqa min al nubuwati illa al mubashiraat desul ci prophétie bi ci yónnent lu dul mbégte ñu laaj ko mu ne mooy ruya saaliha gént gu rafet bi ci tegu woon mu ne woon bu je àddina biy jege di di di appam di jeex daanaka gént gooy ngëm yàlla gi du xaw di nekk loo xam ne day njuuy te ru'yal mu'min boole ko juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an wa loolu lépp nekk gént gooy ngëm yàlla gi nekk benn pàcc ci ñeent fukk ak juróom benn pàcc ci processus bi ci yonent loolu lépp di ay mbégte ay bëggalaate bi ñu jógee nag muy bëggalaate nag di gën a rëy lépp waaw ku ma gis ci gént man nga gis wala mu ngi mel ni man nga gis ndax seytaane diñ ma gis ci jéebéer nga yeewu gis ma ndax seytaane du jël sama forme léegi nag ginnaaw loolu nag mu lay duggal nag ne la gént yëpp du gént yu mel noonu da yu neex <laughs> waaw gént mën naa neex comme man naa naqari léegi nag boo géntee lu neex comme yim la wax comme gis yonent bi alayhi salaam ak yu mel noonu ak yi nga xam ne da koy gént mu dëggu ak yi nga xam ne mubashiraat la day ñëw di la digal di leen dil xabaar bu baax bu neex yooyu dafa am teggin yoo xam ne nag loolu bu la ko borom bi defalee dangay xam ne fadluhul mahdula ah mooy ngëneelu yàlla képp la amoo ci génn sa yow sa dara ak newul waaw fadlullahi la rek ngëneelu yàlla yutihi man yasha'u moo koy jox ko soob yow nag ci coobare borom bi ci la la tànne boole la ci ñi nga xam ne ñoom la wan gént yu rafete noonu te baaxe noonu waaye nag borom bi saa bu la defalee yow jaam xéewal ah waru cant nag da cee war nag sant ko daa war léegi nag yonent bay saasaan nag di ñu jàngal loolu ki nga xam ne daa gis gént dafa gént gént gu rafet gu baax gu neex waa est-ce génn rek noonu rek ah ci bànneexu noonu rek fàtte boroomam déedéet waaye comme que am na beneen côté muy gént bu naqari dund gi moom noonu la woon waaw soit muy neex soit muy naqari léegi nag gént bu naqari tamit nooy def loolu nag mu daal di lay wax tamit yan teggin nga war a am loolu lépp muy aadaab ay teggin yoo xam ne jaam bi jullit bi moom la war a am ci géntam bi moo xam ne moom léppam ci boroomam la jëm waaw xattaa gént li nga xam ne moom du moo ci am ne mise du moom moo ciy def lu ko neex waaw du damay gént tëdd ne man par force lii laay gént moom laay gént déedéet yow gént yi buy ñëw comme xawaatir yi rek xalaat yooyu di rot sa xol bi da nga koy mënu tus <laughs> day rot sa xol waaw day rot sa xol léegi yow loolu noonu léegi nag bi nga xamante ne dafa raglu gént koo xam ne dafa raglu waaw wax gént yu mel noonu moom boo ko kiyee boo ko géntee yan teggin ak nan ngay doxale léegi xadiis yi di ñëw moom la lay leeral xadiis bi ci tegu Seydina bu Qataada léegi nag mu lay wax ne la nag gis nga gént gu neex ak gént gu naqari benn bi ci yàlla la jóge benn bi ci seytaane waaw allahu akbar kon mu ngi noonu euh, léegi nag mu dugg kon fii nay tàmbalee yooyu nag tegginu gént bu nekk boo géntee nan ngay doxale boo yeewoo mu ne kon xadiis mu ne waan abi Sa'id al-Khudri mu ngi jële ci baayu Sa'id al-Khudri di ibn Malik ibn Sinan al-Khudri bokkoon ci waa Banu Khudra radiyallahu ak baayam muy Malik euh, ash-Shahid nga xam ne Uhud lañ ko faate woon radiyallahu anhu mu ne annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom di dégg na yonent bi alayhi salatu wassalaam mu ne dégg na yonent bi alayhi salatu wassalaam yaqulu mu naan idaa ra'a ahadukum bu kenn ci yéen gisee ru'ya wax naa la wolof dana gis gis gisu ru'ya ah ah wax danaan gént ah mooy bu kenn ci yéen daal di géntee ah loolu la naan ruya ah boo xamante ne nii yuhibbuha bu mu sopp la mooy bu baax la ah lan lay def fa innama hiya min allah taala mooy na ko xamal ne na xam ne euh, mu ngi loolu ci yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegut la jóge waaw géntam googu ci yàlla la jóge kon nag lu muy def fal yahmadillah na sant yàlla ñi ko xéewali jaarale ci moom gént gu rafet wal yuhaddis biha après na ko nettali waaw wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis la borom bi wax daal li nga xamante ne mooy sa xéewal lu borom bi mu lay defal yow jaam bi ko nottali te bañ dugg nag wane sa borom te bañ a dugg ci ngistal mu ne wa fii riwaaya imaamu Nawawi mu ne am na lu ñu ko soloowe xadiis bii dane fala yuhaddis biha illa man yuhib bu bu gisee gént gu mu sopp na xam ne ci yàlla jóge na sant yàlla d'abord waaye bu mu ko nettali ku dul ku mu sopp ku mu bëgg wa idaa raa waaye bu gisee ghayra daalika lu wuteek lu baax waaw mimma yakrahu loo xam ne moom da koo bañ mooy gént la koo xam ne yee gént gu ñàng la fa innamaa hiya min a shaytaan na ko leer ne loolu dëgg dëgg ci shaytaan yi jóge fal yasta'in min sharriha kon nag na ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu daldi di koy musal eh, eh, mu daldi di koy musal ci li nga xamante ne ni mooy eh, yéesu gént ko mu gis waaw na ñaan borom bi mu musal ko ci mu musal ko ci waaw waaw mu musal ko ci waaw léegi mu musal ko min sharriha ci lu yéesu li nga xamante ne nii mooy euh, kii boobu géntam googu noonu waaw lu yées lim mën a indi ak liñ ko wan yal na ko yàlla musal lu yéesu gént googee wala beneen teggin wala yadhkuruha li ahad bu mu ko tuddal kenn bu mu ko nettali kenn fa innaha na ko leer ne loolee laa tadurruh du ko lor du gént gay lore de gént gi la nga gis ci gént mu ñàng du looloo lay lor laa wax kii lore mooy al robb waaw ndax al al al nafu wa durr min al rahmaani laysa min al biidaani wa suudaani lor njariñ ak lor jógewul ci ku weex jógewul ci ku ñuul waaw ku mbokk ak keneen ak ñépp ci yam jógewul ci benn mbindeef waaw laysa min al biidaani wa suudaani kan lay jóge min ar-rahmaan ci borom bi fees dell ak yërmande waaw fa lay tukkee mu ne xadis bi muttafaqun alayhi waaw mooy al imaam ak al imaamu muslim ibnul xajjaaj abul xusayni radiyallahu anhuma wa rahimahuma daal dinañu koy solo léegi nag laaj bu njëkk bi mooy xadis bi est ce que ñoom ñaar nekk ko solo dañ naan la premièrement. al imaamu Nawawi dafa def def le mooy dafa juum bi mu nee xadis bi muttafaqun alayhi la parce que xadis bi du muttafaqun alayhi xadis bi imaamul Buxaari moo ko solo ci Seydina Abu Saïd al-Xudri radiyallahu anhu moom moo ko solo ak ki nga xam ne mooy sëriñam daal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ak taalibi imaamul Buxaari daal imaam Abu Isa at-Tirmidhi ñoom ñetti ñooñu ñoo ko solo. kanta imaamu muslim soloowu ko jële xadiis su mel nii soloo na ko soloo na ci mais jëlewu ko ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ci kan la ko jële ci Seydina Jaabir ibn Abdillah ak Seydina Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i farisu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhuma ci ñoom ñaar la imaam muslim solo ci kitaabu ru'ya téere euh, euh, hadis yu waaye jëlewu ko ci Seydina Abu Sa'id al moo tax lool def def la la ci al imaam euh, waaye imaam Abu Sa'id imaam Muslim jëlewu ko ci yoonam al imaam al-Bukhari wa Abu ta'ala mu ngi kon di tabir baabu ru'ya min Allah mu Abdullah ibn Yusuf mu ne nettali nañu Abdallah ibn Yusuf di at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana al-Layth mu ne ki ñu nettali mooy al-Layth da al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri sëriñu waa Misr xaritu al-imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhima qala mu ne haddathani ibn al-Had mu ne ki ma nettali man dongal Layth mooy ibn al-Had moom nag dafa siiwoon Euh, ibn al-Had waaye Abu Abdillah moo doon dàkkantalam turam nekkoon Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had maamam bu sori lañ koy euh, lañ koy lañ koy woowe al-Laythi Abu Abdillah al-Madani al-A'raj rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Khabbab moo ko jëlee ci Abdallah ibn Khabbab al-Ansari an-Najjari almadaniyu rahimahullahu taala an abi Saïd al-Khudri moo ko jëlee ci Seydina Abu Saïd al-Khudri waxoon nañ la turam sànq di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Thalaba ibn Ubayd ibn Abjur Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah falyahmadillaha alayha wa liyuhaddith biha wa idha ra'a ghayra dhalika mimma yakrahu fa innama hiya min ash-shaytan fa innama hiya min ash-shaytan falyasta'id min sharriha wa la yadhkurha li ahad fa innaha la tadurrun mu ngi noonu Allah fa innaha la tadurru ah kay ah mu ngi noonu hmm? léegi noonu la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala daal di soloowe léegi nag lële mu naan wa fii riwaaye lool mooy riwaaye yële ñu la waxoon xoolal al imaamu ta yooyu dinañ leen gis ci kanam ndax imaamu dina indi xadiis Seydina Jaabir bi ak bi nga xam ne mooy bu Seydina Abu Qatada bu Seydina Abu Qatada bi moom la teg ci xadiis bi radiyallahu taala anhu après moo ci teg après mu indi xadiis Seydina Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma parce que foofu al imaam moo ngi indi ci kitaabu ru'ya ba kitaabu ru'ya baabu laa yuxbir laa yuxbiru <laughs> <laughs> du bii bi du buntu bi parce kii mooy waa ji waa ji ñëwoon naan yonent saa salaam yonent saa salaam yéy man sama bopp bi daal damaa gént ñu puttu sama bopp bi daal di koy nagg ma topp ci di daw di di ji sama bopp bi <laughs> yonent saa salaam na xaw muuñ ko ne ko yow <laughs> bu bu bu leen di nettali ah fowe yi leen di saytaane di fowe quoi bu leen ñëw di ko nettali ñu ni comme quoi du dangay cauchemar say cauchemar say ñëw naanu lan la waaye damaa tëdd léegi bi ma kii damaa hmm, benn waay laa gis mu fokk sama bët bi wala hmm? la déet yooyu la la yeneen saa saam ne lool jarul nga koy nettali quoi yooyu saytaane moo lay fowe képp waaw <laughs> léegi saytaane boo koy nettali day bëgg <laughs> danaan saay tiitloo naa ko ñaw tiitloo naa jullit de waaw <laughs> moom kàccoor bu mag bi looloo koy neexal looloo koy kii quoi léegi euh, euh, euh, kanta mooy yooyu noonu par exemple riwaya sayna Abu Qatada yi radiyallahu taala anhu wa ardaahu moom moom moo ko solo ak sayna Jaabir mais yooyu foog naa li gën mooy ñu bàyyi ba bii di ñëw parce que ñoom ñu ku ci nekk xadis mu ngi ñëw ci kanam kon daal kon xadis baa ngi nii nii la ko al imaamu daal di solowee léegi nag euh, parce que imaam abu qatada bi la ne euh, ar-ru'ya as-saliha min allah wa ru'ya suu as-sawi bopp wa ru'ya as-saw ar-ru'ya as-saw min ash-shaytan faman ra'a ru'ya fa kariha minha shay'an ala yasaarihi wala yataawaz billahi min ash-shaytaani la tadurruhu wala yuxbir biha ahadan fa in ra'a ru'ya hasana fal yab fal yubshir waaw wala yub wala yuxbir biha bi biha man illa illa man yuhib illa illa man yuhib waaw fal yubshir na bëgg waaw te bu mu ko nettali lu dul koo xam ne moom da koo sopp allahu akbar Ah. kon mu ngi noonee loolu euh, bon dinañ ci ñëw buñ foofu buñ àggee foofu euh, ak bi ci teguwaat beneen version bi fala yuhaddis biha illa man yuhib waaw kon euh, léegi kon hadis bi mu ngi noonu kon hadis bi ginnaaw njàngat moomu beneen lëkkaale beneen beneen njàngat bi mooy lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi di wax babun ru'ya wa ma bi biha mooy yeneen bi sallallahu alayhi dañuy xamal loo xam ne réyalité la jaam bi na ko xam jàpp ko quoi parce que gis nga ñàkk jàpp yi yàq na dundu ñu bari waaw am na ñoo xam ne fu ñu tëdd gént fu ñu tëdd gént ay gént yu ñàng rek buñ génnee nag ñu yeewoo seen àddina yàqu waaw seen xel mi yépp ci liñ gént la nekk parce que am na ko leen ne gis nga boo géntee lu baaxul foo jaar dina la dal moo tax génneel saraxu sàngam ah nga ñëw ci buxaabakat yi ci maamu ni nga maaman yi nga xam ne xamu di xam-xam lu tax xamuñu tos ñu lekk sa xaalis naan la dangay ngay rendi xaru menn melo waaw waaw ganaar bu bëla <laughs> wala yu mooy lu jafe lañ lay wax naan la moom ngay kii ba pare nag après weexal bi yaay seet rek te looloo gën a metti waa ji ñëw sax dóor prix moo gën a moo moo tane que moom yaay seet rek après boobu boo gisee li ma la wax te yow même boo gisul lim wax di nga jox ko dara waaw mu ruiné la nag waaw alors que yii buñ jàppoon yi am pas-pas bu baax xam ni doxe ko kenn du duñu fontoo quoi di jaay ne walla man sama lépp ci alxuraan laa ko teg mais waaye yow dëkk boo xam ne alxuraan lañ gëm damay ñëw naan leen man sama lépp nag ci bu xaaba laa ko teg du ma ko mais li ngeen gëm laa leen di wax loolu il faut pour ne pas xam psychologue gars yi ay psychologue kese lañ waaw ay psychologue rek lañ dañoo jàng rek mentalité gars yi xam li ñu gëm ñu leen di gëmloo di leen wax loolu kon nag Euh, mooy lëkkaaleem ak bunt bii nga xam ne mooy wax ci wàllu ruya wàllu gént ak li dëkk lëkkaaloog moom mooy lan mooy kon gént mooy lëkkaaleeg mooy gént ñaari mbir la mën a doon gént gu neex ak gént gu naqar gént goo bëgg ak gént goo xam ne bëggoo ko woon a gént waaw bu doon mbir mi moom cawal danga naan lii lii de ma du ko gént am yoo xam ne naan lii bu ma lii moom kese laay gént ñaar yooyu am waaw bu ci nekk nag yonent way saa saa wax la nan ngay tegginoog sa boroom si bu nekk nag ndax boroom bi mooy jaarale mbir yi mooy dëgg dëgg kiy bind mbir yi di ko jaarale ci yow bu mu feeñal ci yow nan nga war a comporté woo ak sa dogalu borom boobu ak sa loolu nga xam ne moom la jëfi borom boobu muy feeñal à travers yow nan ngay comporté woo ak moom kon looloo tax al imam bu dee bu baax nga sant yàlla waaw xool koo xam ne sopp nga ko wala koo xamante ne nii man na koo man na koo man na koo firi firi bu baax mu daal di la xame nga ko loolu te moom xame nañ ko buy firi firi gént yi li gën a positif lay wax ak koo xam ne sopp nga ko nga wax ko ko waaye bu dee loo xamante ne nii bu ñàng la nag bu ko wax kenn te boo jógee eh, nga am yeneen yoo def nga daal di muslu ci li nga xamante ne mooy saytaane mi nga xamante ne borom bi eh, eh, ci maanuteem la def ne ci moom lay jaar waaw sinon borom bi bind lépp dinañ la wax léegi après nañ la wax côté boobu. waa mais seytaane moom bindul dara lan lañ kon nan lañ mën a kiiwe euh, na di ko askanale fa innama hiya min ash-shaytaan ah gént gu ra ñàng gu raglu guy tiitalaate ci seytaane la jóge te yàlla moo bind leen wallahu xalaqakum wa ma ta'maluun <laughs> borom bee leen bind ak li ngeen di jëf waa moom kon seytaane kon te yii jëfu xol yeeg jëfu kii yeeg yëpp ak yi xawaatir yi rot yëpp borom bi la loolu taxawoon nañ ci Euh, waaye dinañ ci gën a taxawaat fii waaw te beneen teggin bu ko tuddal kenn waaw mooy mooy bu lay dëkkaloog xadiis bunt boobu <laughs> ku fi gis gént gu naqari bu mu ko nettali waaw ba waa ji mooy ki nettali sànq ñëw naan yenn saa saa damaa gént ñu kuttu sama bopp bi ma topp ci di ko daw di ko dàq kooku mooy bu ko nettali moo tax mu ne bu leen bu bu bu bu leen di nettali fowee seytaane yi leen di fowe waaw te nga xam ne loolu du la lor quoi bi. waaw kii lore mooy yàlla waaw lu ko soob moom li la war a dal si yusibana mooy taxaw gis nga yow jullit bi lépp lu la war a dal borom bi ba mu ko bindee yow sax ñëw ci àddina daa daa amagul waxuma la yow mais say maam maam Adama alayhi salaatu salaam ah borom bi eh, amalu ko woon waaw kon nag tey ngaa noppal sa bopp hmm? tey ngaa noppal sa bopp rek te nga xam ne moom borom bi moom li muy bind moom bind na koo bare waaw waaw loolu moom. Eh, bu la benn buxaaba saway di sonal quoi waaw kon loolu nag eh, lu lu ama am solo la nañ ko jàng xam ko téye ko xam ne sawaay kii lore du ñoom de du ñoom de kul lan ma kataba allahu qul lan yusiibanaa illaa maa kataba allahu lanaa huwa mawlaanaa wa alaa allahi falyatawakkalil mu'minuun waaw da suuratu tawba boroom bi ne qul waxal lan yusiibanaa duñu laal ci lu naqari waaye duñu asaaba mooy li lay dal en général moo tax man musiba ci la jóge mooy bi naqari bi waaye bu neex bi sax qul lan yusibana illa ma kataba lana lépp lu dul lu yàlla bind ngir ñun waaw li yàlla dogaloon moom ci man billaahi kenn ci manul dara waaw bu dee xéewal gu ma war a am sawaay il faut arrêter le iñaan moo tax iñaan mooy ku pas-pasam yàqu la bu dee jullit la koo xam ne amul ngëm-ngëm ci yàlla daa des kooku mooy iñaan waaw waaye bu xamee dëgg dina xam ne mais mbir yi yàllaa ko def ba pare te nag di bañal xéewal gu yàlla defal nit mu ngi mel ni maa ngi naan yàlla yow li nga def waruloon a demee noonu lu tax ngay defal nit ay woy jaamay wax loolu waaye bu dee lu ma nar dal ci safaan waaye lu ma nar a dal ci safaan sawaay nga yéene ma ko nga ñàkk ma koo yéeneeg wala nga yéene ma lu la neex ci lu yées lépp lu may dal ci liñ ma yéene mooy li yàlla bind ne moo may dal waaw liñ ma yéeneeg liñ ma yéenewul ci lu naqari li ma ciy dal ke lenn kese la illaa ma kataballahu lana loo xam ne borom bi bindoon na ko ci ajal bu yàgg def ko ci ajalu musamma jeex na huwa moom mawlaana mooy suñuy kilifa moom méngoo suñuy mbir keneen du keneen ah du saytaane yeeg du nit ñi wa alallahi te ci yàlla dong fal yatawakkali nay wàkkirlu al mu'minuuna way ngëm yàlla yi allahu akbar kon mu ngi nii jullit lii mooy pas-pasam léegi ginnaaw loolu kon lëkkaale baa ngoog waaw fii yonent bi sa salaatu salaam hein dañu fee indil kon beneen njàngat mooy teggin yoo xamante ne nii ci bunt bi gént bu baax boo ko géntee ñett ñetti mbir yoo xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam tudd fii nga xam ne jullit bi la ko war a xam bu génte gént gu neex mu doxale noonu comme ne al imaam al xaafis xaafis ibn Hajar rahimahullah bi muy saraa xadiis bi mu ne fa xaasilu ma zak ma ma zakara min abwaabi ru'ya saaliha salaasa salaasa ma mu ne mën nañoo tënk li nga xam ne moom lañ tudd ci gént gu rafet bu dee bu baax bu dee jullit bi da koo gént mooy ñetti mbir ñetti aadaab ñetti teggin yu mu war a làmboo première an yahmadallah alayha bi mu géntee gént bu rafet gis yonent yi saa saam gis ñu koy bëggal gis boppam ajjana gis boppam ay affaires yi ubbeeku wala ay saalixuuna awliya yu bari di ko di ko di ko di ko di ko di ko orienté waaw ci yoo xam ne xamul woon lu doon kii borom bi wan leen ci gént ñu wan ko li ñuy war a def yooyu waaw wala gis nit ñu sell ñi gis sahaaba yi wala ñi nga xam ne ñoo newoon seen tànk ak yeneen ak yeneen loo xamante ne ci avenir mbiru àddinaam ak almiru àllaxiraam ak lépp lu rafet ak digganteem ak boroomam première teggin mooy mu sant yàlla loolu moo jiitu parce que kan moo la jox kan moo la defal teggin bu rafet kii bu rafet boo kudul sa borom kon sant ko waaw te ni'ma wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith di njoon wax sànq sa daal sa xéewalu borom na nga ko sant nay ko nettali nettali la ngir sant ko kon nag fal yahmadillah mooy première mooy première teggin ci gis ruyaa bu rafet waaw ñaareel wa an yastabshira biha ni ci bëggee ni ci bëgg waaw bu ko yàlla defal lu baax mu mel ni sawaay mbir mi di jaay ne il indifférent kooku moom xamul quoi non borom bi daa bëgg waaw bu la wanee moom la yonent bay saa saa waxoon te gisoon nañ xadis boobu borom bi daa bëggoon daa bëgg bu wanee benn jaam bu defalee jaam xéewal mu gis jeexitalu wala nit ñi di gis yàlla di gis wala boog nit ñi di gis jeexitalu xéewal bi ci jaam bi mooy kon nga bégg ko mooy jeexitalu xéewal ko yow sa diggante sa borom mooy nga bég bay borom bi eh, wan sa borom sa mbégte waaw waaw xam ne oh borom bi tabaaraka wa allahu akbar mi nga xam ne qaliluhu la yaqulu lahu qabilu lu néewam kenn ko daa néew nga daal di ciy bég allahu akbar waaw